Ah, <clears throat> walillahi alhamdu wal jotoon nañu gis shuhadaa yooyu ah, gisoon nañ ne kon du ko <clears throat> faatu rekk ci xare comme ni ñu ko tudde woon te <coughs> àndoon ceeg imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullaahi aleyhi ñi mu tuddoon ci fatxul baari mooy 14 yoon gisoon nañ ëpp nañ 15 da yoon teg na ci 15 mais da moom dane 14 laa tuddoon après mu yokk ci yeneen waaye gisoon nañ ne shuhada yi en dehors de ki faatu ci xare ëpp nañu loolu foofu sax kene lim yooyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon wax ashuhada u xamsa ashuhada u sab'a loolu eh, laa yadullu ala al xasri tekkiwul ne te tegtalewul ne dañ koo tënk ci loolu la yem te gisoon nañ ci yu bari waxoon nañ la nag boo ci bëggoon a am lu gën a yaatu dangay dem ci kuraasa boobu nga xam ne moom la imaamu suyuti raxmatullaahi aleyhi daldi taalif eh, mu jëm ci loolu te ñu tuddoon ko walillaahi alxamdu wal ak nombre bi mu ci tuddoon yooyu yépp eh, waxoon nañ ko moom imaam jalaaluddin as-suyuti rahmatullahi alayhi léegi nag biñ paree loolu kon ba gis kon këne martyr ci lislaam du ku dee rek ci toolu xare léegi mu des kon ginnaaw loolu waa léegi waa ñi nga fi lim yépp quinze ñooñu parmi eux ki nga xam ne moo faatu ci toolu xare waa léegi ñoom ñoom seeni àtte moom ñoom ñoo bokk àtte walla lu mu demee noonu dañ naan la nag ah loolu mooy bokkuñu àtte mooy ne ñii ñu la wax comme koo xam ne dafa am biir buy metti biir yu metti la gaañu àddina jigéen guy doon joxe ku doon wasin gaañu koo xamante ne nii dafa jóge ci kaw montagne daanu koo xamante ne nii euh, euh, jiit moo ko fett mu gaañu wala koo xamante ne nii Eh, gaynde yi ñoo ko eh, ñoo ko noose ak ñoon ñépp mooy ne ainsi de suite ak ci dee ci peste ñoon ñu li ñépp waaleykum salaam wa rahmatullah ñoon ñépp mooy ne ñoom nag bokkuñu àtte ak ki nga xamante ni moo faatu moo faatu ci xare kooku bokkul mooy ne ñooy bokku pay dañuy am ajru shahid muy ñuy nii ñu gisoon dañuy am ngëneelu ak payu koo xamante ni ci xare la génn àddina waaye nag seeni àtte bokkul mooy ñoom dañu am ñaar ñaari parti ñoom shuhada yi dañu am moo ñu lim yëpp bu ñu la waxee wax naa la ne bul jël rek ki nga xam ne moo faatu ci xare déedéet mooy ñi limoon yëpp ñoo bokk ci pay mais nag bokkuñooy àtte xukman bokkuñu ko ndax ñii nga xam ne comme ku biiram di metti koo xamante ni ci peste la la génn àddina ñooñu ñooñu noonu àtte yi nga xam ne moom moo concerné martyr fa ki ki génn àddina ci xare kooku bokkalewuñu ko ñoom ñaar ñoom bokkalewuñu ko looloo tax ñu naan sa dafa am shahid yoo xam ne ñoom dañu nekk shahid euh, ci wàllu fay waaye ci wàllu àtte ni ñu leen di jàppe fii ci àddina comme ñoom duñ leen jàppe comme def même même même loi yi daw ci ku génn ku ku ñu rey ci toolu xare àndoon du bokk ak koo xam ni dafa euh, dee ci peste par exemple voilà léegi léegi bu ñu xamee lool léegi ñu jàll nag ci beneen question léegi lan mooy kon ñi ñu lim yépp ak 57 yi imaam as-Suyuti rahmatullah alayhi lim ñoo ñépp ñu ay shuhada parmi eux ki faatu ci xare ki faatu ci xare moom dafa am ay acte yoo xam ne ñi ci des ñépp ñeneen ñi lim ñépp bokkuñu moom lool mooy ñeneen ñi ñoom seeni àtte dafa spécifique ñoom ñoom ak ñoom ak ñeneen ñi ci des mooy ñeneen ñi dul ñi dul shahid ñoo yem ñoo yeneen jullit ñi ñoo yem mooy comme jullit bu génn àddina rek boo xam ne yorul ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ku génn ni àddina shahid nga kooku ni ñu koy toppatoowee ba denc ko ñii nii ñu ne tamit ñoom ay shuhadaa lañ ci wàllu feebar yu leen dal wala yooyu wala fas wu leen wu leen bu leen bu leen bu leen bu leen wéq ñu faatu wala yu mel noonu wala ab ab ab ab ab toit bu wadd seen kaw wala ñu bombarder bombarder seen kër mu wadd seen kaw. ñooñu noonu li ñuy defal man ay shahid lañ dëgg la mais nag li ñuy defal ñépp ñeneen ñi lañ leen di defal alors que nag shahidul ma'raka moom beneen affaire léegi nag ci loolu nag lañuy ñuy duggi kon ci suñu beneen laaj mooy léegi. lan mooy àtteey àtte yi nga xam ne ñoo concerné ki génn àddina ci xare ak yéeféer loolu dafa am ñaari question yu rëy rëy rëy yu mag yoo xam ne ñoo concerné ñoo concerné ki nga xam ne moo génn àddina mooy shahidul shahidul ma'raka ki nga xam ne moo génn àddina ci toolu xare dafa am ñaari question yu rëy yoo xam ne moo ko concerné loolu nag incha allah bi ci njëkk mooy bi ci njëkk mooy waa ñoom mooy koo xam ne dafa génn euh, ab shahid martyr koo xamante ne nii Euh, dañ ko dafa faatu ci toolu xare mais kooku kooku est-ce que dañ koy sang walla déet loolu benn laaj la mooy est kooku noonu bokk dañ koy sang comme ni ñuy sang néew walla déet deuxième bi question bi nga xamante ne nii moo concerné shahidul maaraka mooy ki nga xam dafa génn àddina ci toolu xare ak yéeféer yi mooy est-ce que dañ koy jullee waaw walla déet est-ce que kooku dañu koy jullee waaw walla déet ñetteelu question bu concerné kooku ginnaaw euh, masalaam jullee mi mooy est-ce que kooku noonu mooy ci génn àddina ci toolu xare ak yéeféer yi est-ce kooku noonu buñ koy denc dañ koy dencaale ak yére yi mu génne àddina walla moom walla moom dafa euh, day am ay yére yu spécial yoo xam ne moom lañ koy moom lañ koy denc loolu tamit di beneen laaj mu am beneen boo xamante ne moo concerné ba léegi ki nga xamante ne nii mooy shahidul ma'raka mooy est-ce que ki nga xam ne dafa faatu ci toolu xare moom mën nañ koo toxal mooy est-ce que c'est possible est-ce que possible na kooku noonu euh, ñu daal di koy euh, mooy mu génn àddina fi mu génn àddina fi mu génn àddina mais quand ñu daal di koy ñu daal di koy toxal quand mooy au lieu ñu suul ko foofu est-ce que mën nañ koo suul feneen foo xamante ne nii bokkul ak fi nga xamante ni moom la génne àddina moom ki nga xam ne mooy shahidul maaraka ki génn àddina ci toolu xare loolu eh, foog naa bu ñu gisee masala yooyu bu ñu gisee masala yooyu insha allah mooy këne eh, suñu masala mi yi jëm ci wàllu shuhadaa yi dinañu ko jeexal walillahi alhamdu wal minna insha allah bu dee ne jeexal nañu ko mooy bu dee am na yeneen eh, bu dee am na yeneen yoo xam ne fàttali ko nañ ko insha allah ci biir ñu daal di koy waxaale sinon eh, yii nii bu ñu ko gisee mooy ne daanaka def nañ le tour def nañ la tour incha allah ci euh, yooyu léegi léegi buur commencer mooy est-ce que est dañ koy jullee wala de mooy ne est ki nga xam ne dafa faatu ci toolu xare kooku dañu koy jullee wala de loolu imaam at-Tirmidhi alayhi dane bi mu ëndee ci baabu maa jaa fi salaati baabu maa jaa fi tarki salaati ala shahiid mu def bunte ngi moom imaam at-Tirmidhi di Abu Isa Abu Isa Muhammad ibn raxmatullaahi alayhi ci sunan bi ci bunt boobu dafa def baabu buntu tark salaati ala shahiid bunte ngi bàyyi julli jullee ki nga xam ne mooy shahiid bi mu ëndee li nga xam ne mooy xadiis bi wax ci loolu mu ëndi ci xadiisu seydina uh, Jaabir ibn abdillah radiyallahu te ñu gisoon ko ci muttafaq ci saxiixayni bi ñuy gis riwaaya yi teñ ne woon dañ leen di tudd waaye duñu ñëw ci àtte yi bim ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog Uhud da doon dajale bi xare bi jeexee entre ñaari nit ci ñi faatu woon ci benn làmbaay ba pare mu ne ana kan ci ñoom moo ëpp lu mu mokkal ci alxuraan lu mu jël ci alxuraan buñ ko nee diw buñ ko joxoñee ne diw moom lay jiital ba pare mu ne ana shahidun ala haula'i yawmal qiyaama maay seede ñii yawmal qiyaam après wa amara bi dafnihim fi dimaa'ihim walam yusalli alayhim walam yughassalu mu ne ginnaaw gi mu daldi digle ñu del di leen denc te julleewu leen ak seen yére yi ñu génne àddina ak seen deret yeeg yooyu bi mu ëndee xadiis boobu moom imaamu Tirmidi pour tontu suñu laaj bi ana shahid ndax dañ koy jullee martyr dañ koy jullee wala mu ne imaam at-Tirmidi rahmatullah alayhi bi mu ëndee lool mu ne wa qad ixtalafa ahlul ilmi fi salaati ala shahid mu ne waqad ixtalafa wuute nañu ahlul ilmi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim fi salaati ala shahiidi ci julli ki nga xam ne jullee martyr mooy dañ cee wuute masala xilaafiya la kon mooy wuruñu wute moom mooy comme que bi mooy ndax dañ koy jullee mu am wute mooy ne am na ñu ne kenn du ko jullee am ñu ne dañ koy jullee am na nag beneen wax boo xam ne insha allah dinaa ko tudd après même bu dee ne tudd ko fii waaye am na beneen wax mu ne moom imaam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi fa qaala ba'duhum lenn ci boroom xam-xam yi di dañ ne laa yusalla ala shahid kenn du jullee martyr martyr bu génnee àddina kenn du ko jullee déedéet dañ koy denc noonu eh, masala am na bu jiitu woon de boo fàttale ko bi may agence affaires yi mooy sang bi mais comme que ñu ngi fii xas nañoo dugg fii nañu bàyyi noonu ba jeexal ko après ñu door a dugg ci est-ce que dañ koy sangam biir ndax xam nga loolu moo doon jiitu mooy sang ba pare ndax ku génnaat dina dañ lay sang ba pare door laa denc duñ la denc ba pare door laa sang wala déet waaw kon moo waroon a jiitu mais comme que dugg nañ fii c'est du pareil au même mooy ne bon après bon mu léegi moom mu ne imaam at-Tirmidhi rahmatullah kon mu am ñenn ci ñoom ci waroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu ne laa yusalla ala shay shay kenn du ko kenn du ko jullee wa huwa qawlu ahli al wa bihi yaqulu ash-Shafi'i wa Ahmad mu ne dafa am ñu premier partie premier wax ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ndax dañuy jullee martir wala déet wax bu njëkk bi mooy kenn du leen jullee mu ne te loolu moom la waa ahlul madina waa ahlul madina mooy ñoom imaam Maalik ak waa madina rawatina maalikiyyi rahmatullah alayhi wa bihi yaqulu Shaafi'i mu ne te lii nii kenn du jullee shahid loolu la imaam ash-Shafi'i wax rahmatullahi alayhi mu ne wa Ahmad ak waxu imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim an al-jami' loolu mooy kon wax bu njëkk bi ñi ko waxangoo imaam at nee na masalaam ndax dañ koy jullee dafa am wuute ñenn ñi nee kenn du ko jullee loolu la wa ahlul madina wax mooy imaam Maalik ak ñi ànd moom foofu ci wa ahlul madina ak imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhim wa qaala ba'duhum leneen loolu mooy premier avis bi deuxième avis bi nag ñu ne ah kay yusalla ala shahid si dañuy jullee shahid kay bañ koo jullee dañ koo jullee mu ne ah, am lu mu wax ba pare après mu ne wa huwa qawlu Thawri wa ahlil kuufa wa bihi yaqulu isxaaq mu ne wax jii nii wax ne dañuy jullee shahid dañ koy jullee comme ñeneen ñépp ku fuy martyr ci toolu xare dañ lay jullee mu ne wax jooju nag wa huwa qawlu Thawri mooy waxu Seydina Sufyaan ibn Sa'iid ath-Thawri rahmatullah wa an abi wa kaana abu min ulamaa'il xadiis ci boroom xam-xamu xadiis yi la baayam ñi bokkoon moom imaam euh, Saïd ibn euh, euh, kii Sufyaan ibn Saïd Saïd moom ath-Thawri mi kaana min ulamaa'il xadiis même bu dee doom jee ko gën a siiw foofu di Seydina Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi mu ne kon loolu saw imaam ath-Thawri moo ne dañu koy jullee wa ahlul Kuufa ak waa Kuufa mooy Xanafiya yi ak ñaand ak ñoom foofule ca waa Kuufa ca Iraq wa bihi yaqulu Isxaaq mu ne mbo ca ci lii moom la imaam Isxaaq ibn Rahawayh daal di wax rahmatullahi alayhi di àndandoo imaam Ahmad boobu kon boo gisee kon imaam at-Tirmidhi yi nettalil nañu moom nag day def loolu loolu lay def moom moo tax non téereem bi mu yéeme quoi ah ak ak ilal yim ci dugal ak ak ak jugement yi muy jox ci àtte ci xadiis yooyu ak yii nii fiq bi lépp la boole moo tax waaw waaw Tirmidhi Abu Isa rahmatullah alayhi kon jox nañu ñaari avis yu wuute ci est-ce que dañuy jullee shahid wala déet benn bi mooy dañu koy jullee kenn non du ko jullee loolu la Maalikiyya yi waa ahlul Madina Shafi'i imaam Shafi'i wax ak imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ala al-jami' beneen bi mooy waxu imaam as-Sawri ak waa ahlul Kufa min al-Ahnaf ci xanaf min al-Hanafiyya ci Hanafiyya yi mu ne taji loolu la imaam Ishaq ibn Rahawayh rahmatullah ala al-jami' wa kanta Zaynud ki ki num tudd imaam doomu imaam al-Iraqi bi di Waliyuddin al-Iraqi moom la mooy Abu Zura ci tar tarxu tasrib fi sharh at-taqrib foofu la moom bi muy indi di traité masala bi dane wa qad ixtalafa al-ulama fi hadhihi al mu ne boroom xam-xam yi de wuute nañu ci masala bi est-ce que lañuy jullee shahid wala déet mu ne fa dahaba malikun wa shafi'i wa ahmadu wa isxaaqu wal jumhuuru ila annahu la yusalla alayhim wa dahaba abu xanifata ila salaati alayhim ka gayrihim mu ne wa bihi qaala al-muzani wa huwa riwaayatun an an ahmada ixtaaraha alxallaal wa xakaahu wa xakaahu ibnu battaal an thawri wal awzaa'i wa ikrimata wa makxul moom imaam abu zur'a al-iraaqi di abu zur'a al-iraaqi mooy doomu imaam al-iraaqi la moom mii moom imaam al-Hafiz ibn Hajar ñoo bokkoon Serigne seen Serigne moo doon baayu kii baayu kii di imaam al moo nekkoon Abdurrahim al-Iraqi rahmatullah ne woon baayu kii moom moo ne woon ba ñuy génn àddina kan moo doon sa xam-xam mu ne al-Hafiz ibn Hajar doomam ji ke ci teguwaat beneen ibn Hajar bi après mu dóorandi doom ji nii di waliyuddin al-Iraqi rahmatullah kon mu ne boroom xam-xam yi moom se moom waliyuddin al iraqi rahmatullah alxaafiduldi waliyuddin al iraqi rahmatullah alayhi mu ne boroom xam-xam yi dañu wuute ci masala bi mu ne fa zahaba malikun imaamu malik wa shafii ak imaamu shafii wa ahmad ak imaamu ahmad wa isxaaq ak imaamu isxaaq ibn rahaway gis nga tam nga ne mais non yow sànq imaam imaam tirmidi dala imaam isxaaq ci beneen bi la wax li ay riwaaye la ay riwaaya la yu ñuy nettali mooy ne imaam at-Tirmidhi lool min a'immati naqli kalaamil fuqaha mais mooy ne imaam Ahmad mooy wax yi day bari ci ñoom yu ñuy dina gis ñetteelu wax bi ma naan la am na beneen ñetteelu wax beneen ñetteeli wax boobu jëlee nañ ko ci imaam Ahmad te boobu nañ ci ñëw insha allah mu ne kon loolu dañ naan loolu ay riwaaya la yu ñuy jëlee ci ñoom. mooy xam nga imaam ahmad xoolal fii nii jàll ma war na mu ne moom imaam waliyuddin mu ne ci masala bi imaam maalik imaam shafii imaam ahmad imaam ishaq wal jumhur ak waa jumhurul ulama dañ ne laa yusalla alayhim kenn jullee shahid shuhadaa yu ku ci xare kenn jullee mu ne wa dhahaba abu xanifa kanta abu xanifa am nu'man ibn thabit rahmatullah bi imaamu ngiiru xanafiya moom mu ne ila salaati alayhi mu ne noonu dañ leen di julli comme ka ghayrihim comme ni ñuy ñeneen ñi rek comme ñi ñuy jullee ku faatu néegam ku faatu feneen niñ lay jullee toppatoo la noonu la ñuy ki nga xam ne mooy néewa ah. loolu la imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi wax mu ne wa bihi qaala al-Muzani mu ne wax ji moom la imaam al wax imaam al taaliba imaam al-Shafi'i la moom moo nekk nijaay la ci imaam moom nijaayu la borom aqiida bi boroom sharh ma'aanil aasaar imaam at-Taxaawi boobu xanafi bu mag boobu imaam al-Muzani bii nii di taalibe imaam àndandoo la woon ci imaam al-Shaafi'i moom mii ne woon Misra fële ca Misra Égypte moom mii nii di al-Muzani ni yaayu imaam at-Taxaawi la moo kii ne wa Abu Xanifa bii nag rahmatullahi alayhi kenn dañuy jullee shahiid loolu kan wax. imaam al-Muzani ci Shafi'i yi tamit loolu mu ne wa huwa riwaayatun lii it benn benn riwaaya la benn nettali la buñ jëlee an Ahmad muy imaam Ahmad rahmatullah alayhi mu ne ixtaaraha al-Xallaal al-Xallaal ci taalibeen ñu mag yi moom it ci lii la tànn bokk ci ulamaa'ul ulamaa'ul al al al al-Hanaabila mu ne wa hakaahu Ibn Battaal imaam Ibn Battaal al-Maaliki daal dina koy nettali an Sawri jëla ko ci imam Sa'id ibn Sufyan ibn Sa'id Thawri wal Awza'i ak imam al Awza'i wa Ikrima ak Seydina Ikrima wa Makhul ak Makhul kon wax jàngo bu ne ñeenti madhab yi la mooy jumhuuru madahib arba'a min al malikiyya malikiyya seen majorité shafi'iyya yi hanabila yi ñoom dañu ne en tout cas ñoom duñu shahid kenn ko jullee xanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom dañ dañ koy jullee léegi bu ñu gisee lool mooy xoolal li ma doon wax ci imaam Ahmad mooy imaam Ahmad xam nga am nañ riwaaya bu bu bu mu ne am deuxième wax bi riwaaya la buñ jëlee ci moom te wax nañ la li mooy waxam ba pare am na ñetteelu kii bi mooy ne ñetteel bi ñetteel bi nañ ko wax leen ñetteel bi mooy lan ñetteel bi ñetteelu ve ñetteelu avis bi boo xam ne ñoom imaam Walid yi tudduñu ko nii ci bi ñuy nettali ci début bi nii mooy ne imaam ahmad riwaaye buñ jële ci imaam ahmad këne bu ñu ko jullee baax na bu ñu ko julleewul baax na mooy ne affaire bi du farata jullee ko mooy ne jullee ku génn àddina du farata do shahid martyr du farata mais nag mooy bu ñu ko defee baax na bu ñu ko deful it baax na te lu mel noonu la imaam ibn hazm al al al al zahiri daal di wax léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne nii ci lañu indi wax yi wax yi taaju léegi nag mu des benn affaire mooy la léegi passons à à à au stade euh, second nañ jaar ci wa deuxième wàll bi mooy ana li nga wax foo ko teg ndax ah. amul rek ñu naan sëriñ diw wax na jeex na ah, ah non Serigne Diou fu mu waxam jot fu ko teg xam nga yow foo Serigne Diou imaam Malik mii ni mag yi ñoom imaam Abu Hanifa sax imaam Shafi'i imaam Ahmad teewul bu ñu waxee dañuy koy teg fu leer te tamit dañuy soxla naan ñoom seen wax fii lañu ko teg fee lañ ko teg lii mooy seen dalil loolu la fi mazahib yi jariñ de seen taalibee gi moo tax wax gi haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi leen seen preuve loolu mooy lu affaire wu moo kii déggal sëriñ bu toll nii wax mu naan ko ana ses preuves non mooy ne xam-xam la xam-xam la amul yooyu xam-xam la te loolu mooy màggal boroom xam léegi nag kon ku ne ana li ngeen wax yéen ñi ne dañ koy ju kenn du ko jullee yéen waa jumhur waaye yéen li ngeen wax fan ngeen ko teg euh, yéen xanafiye yi nga ne yi ne dañ leen di jullee li ngeen wax fan ngeen ko teg waa imaam Ahmad riwaaya bi ñu jëlee ci moom waa wax jooju ak te imaam ah, Ibn Hazm wax ko tamit waa wax jooju noonu ak ñi ànd ak ñoom waa léegi wax jooju këni ñoom ku ko jullee baax na ku ko wul baax na tamit mooy la au choix la martyr jullee ko au choix la ku ko def baax na wala sax lu baax la ku ko ñàkk a defit dara newu ci léegi yéen ñooñu ñépp ana seen wax fu ngeen ko te ah, da xam ne da xam ne ah, dafa am ay ay kii yu bari yu ñëw ay ay ay ay dalil yoo xam ne yu ñëw ku nekk am nga say dalil du waxu sànni ci air bi Ah, ñu ne waa jumhur yéen lañuy njëkk a dégg yéen yéen comme que yéen a njëkk a wax en yéen lañ njëkk a toxal seeni wax léegi ñun dañu bëggoon ngeen jox ñu seen wax ji fan ngeen ko ñoom ñu ne ah, ñun suñu dalil dañuy njëkk a tàmbale insha allah d'accord nañu njëkk a passer devant le devant donner suñuy argument loolu ñun ragaluñu loolu nahnul jumhur léegi ñun suñu premier dalil xadiis la boo xam ne muttafaqun alayhi la fii a'la darajati sihha fi gën a kawe ci loo mën a trouver lu wér ci xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne leen mooy la ñu ne mooy xadis boo xam ne imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri yu Naysaabuuri ñoo ko bokk solo ñun lool mooy suñu premier avis bi nga xamante nii moom la ñuy teg ci taabal bi ñu ne ñu ngi leen di déglu ñu ne mooy xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma wa ardaahuma bi nga xam ne yow tudd nga ko fi yow mii di wax yow man mii lay tudd nga ko léegi bi ngay cité ne imaam al-Tirmidhi buntu bi mu def baabu baabu maa jaa fi tarki salaati ala shahid buntu bi ñëw di wax ci bàyyi jullee shahid bunt boobu noonu nga tudd yow xadis boobu nga indi mu jóge ci Seydina Jaabir muttafaqun alayhi la du buñ la nee muttafaqun alayhi tekkiwul na ñoom rekk ko solo mooy dañ la bëgg a ñoom ñaar ñoo ci dëppoo solo mais mu ngi ci sunan yi tamit mooy xadis bu wér ci fi gën a kawe ñu ne waa xadis boobu mooy suñu première kii mooy yonent bi alayhi salaatu salaam keroog Uhud Seydina Jaabir dane da doon dajale diggan ñaari nit par ñaari nit ci ñu faatu woon keroog ci benn lambaay benn yéer mu ne ana kan moo ëpp lu mu jël alquran bu ñu ko nee buñ ko joxoñee fa ida ushira lahu ila ahadihima bu ñu ko joxoñee ne ko kii la joxoñ ko ko junj ko ko mu jiital kooku ci xabru bi ba pare mu ne man maay leen di seede yowmal ci ñii maa leen di seede ci seen kanamu boroom yowmal qiyam ba pare wa amara bi dafnihim fi dimaa'ihim walam yughassalu walam yusalli alayhim après walam yusalli alayhim mu digle moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñu suul leen fii dimaa'ihim ci seen deret yi mooy noonu walam yughassalu te sanguñu leen walam yusalli alayhim te kenn te julleewu leen ñu ne suñu première euh, kii wa ngoog dal yi la ngoog leer naa am leeru sangu ñu leen yonent ma lay sa sam digle te yow riwaay yooyu gis nga ko fii wax nga ko fii bi ngay cité ghazwat Uhud du so cité nga ko ci shuhada yi bi ngay indi riwaay ne da indi yi wér indi riwaay yi wax ndax wér na ñoom déet mu jeex mais doo léegi mu ngi ni ñun ba loolu mooy suñu benn dali ah, ñu ne leen loolu rek ngeen am ñu ne déedéet am nañu beneen xadiis boo xamante ne nii imaam Anas ibn Maalik radiyallahu wa ardaahu moo ko solo Seydina Anas ci xadis boo xamante ne ni imaam Abu Daawud moo ko solo waaye sëriñam imaam Ahmad ibn Hanbal imaam at-Tirmidhi solo na Seydina Anas ne radiyallahu anhu këne shuhadaa Uhud yi lam yughassalu kenn sanguleen wa dufinu bi dimaa'ihim wa lam yusalli alayhim ñoom dañu leena kenn sanguleen wa dufinu te dañ leena suul bi dimaa'ihim ak seen deret yi mooy noonu lu tax ndax Yonent bi alayhi moo ne woon maa min maa min rajulin yuklamu maa min jarihin yujrahu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yujrah wala biman yuklamu ci riwaay imaam al-Buxaari bi fi sabili illa wa huwa ya'ti yawmal qiyaama wa lawnuhu lawnuhu lawnu dami wa riihuhu riihul misk maa min rajulin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi amul kenn koo xam ne dañu koy blessé ci yoonu yàlla te buur yàlla mooy ki xam ki ñu blessé dëgg-dëgg gaañ ko mu am blessure ci yoonam lu dul ne kooku bu génnee àddina bu ñëwee mooy deret ji day yor deretu couleuru deret lay yor boo ko gisee waaye xejj xeju misk la kon looloo tax yonent bi alei satu salam kon le fekk que Seyna Anas riwaay bi bu Seyna Jaabir bi hadith Seyna Jaabir bi loolu la mooy ne kon Seyna Jaabir ne Seyna Anas bo que kenn sangu leen ñu suul leen ci seen deret walam yusalli alayhim kenn julleewu leen voilà kon ñun suñu deuxième Euh, argument nahnul jumhur mu ngi noonu muy yu leer nañ ta leer ñu ne ñun teg nañ loolu di déglu ñu ci des nañ wax d'abord ñu ne waaw kon shukran lakum ya ma'shar al jumhur jërë jëf yàlla na yàlla fay leen ci déploiement d'argument bi ngeen def yéen ni ngeen indi ah dëgër na de waaye nag lu mu dëgër dëgër il faut nag ñu laaj l'autre partie waa l'autre partie yéen yaa ma'shar al ahnaf yéen xanafiya rahmatullah alay waaye yéen ak ñi ànd ak yéen ay imaam as-Sawri yoog yooyu rahmatullah alay mais yéen li ngeen wax fu ngeen ko teg fan ngeen teg le fait Ah. yéen ku génn àddina nekk martyr dañ koo war a jullee dañ koo war a jullee loolu fan ngeen ko ne ah, ñu ne imaam Abu Dawud dafa soloo ci marasilam yi marasil yu Abu Dawud imaam Abu Dawud as-Sijistani alhamdulillah rahmatullah alayhi ak imaam alxaakim ñoom ñaar dañoo soloo ci xadiisu Seydina Anas mi ngeen mujjee tudd yéen yéen ma'sharal jumhur déglu leen mu ne marra nabiyu sallallahu alayhi Hamzata wa qad muthila bi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayru ñu ne déglu leen suñu riwaay suñu benn argument wongo seydina anas radiyallahu ne yonent bi alayhi salaatu dafa romb shuhadaa Uhud mooy ñi génn àddina keroog Uhud noo marra an-nabiyyu ala Hamza dafa romb seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mooy kooram la bëgg fekk génn na àddina wa qad muthila bihi fekk waa kuffaaru Quraysh ni ñoom Hind daal dinañ koy daggaate daal di koy laseere daal di koy décapité walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayru te yonent bi alayhi salaatu salaam julleewul kenn keroog ci martiru Uhud yi lu dul moom ñu ne waa léegi yéen lii fu ngeen fi amee dalil ñu ne ah kenn du ko jullee Seydina Anas nañu ci wàllu saaf jullee na ñun fii li fi intéressé mooy jullee na Seydina ak Hamza du loolu lañuy ut ñu ne leen waaw waa léegi baax na léegi loolu rek ngeen am ñu ne déedéet ñun déedéet am nañ beneen boo xam ne imaam al-Hakim an-Naysaburi moo ko solo muy xadiisu beneen saxaabu bi ngeen dëkk a tudd xadiisam Seydina Jaabir yéen mooy ñi ngeen indi seeni xadis ñoom la ñuy indi ñoom it xadis yeneen yoo xam dañ koo indi yuy wone ne yonent mi alayhi salaatu salaam jullee na en tout cas koo xamante ne nii martyr la ñu ne waaw dégg nañ bu njëkk bi léegi beneen bi mooy ban ñu imaam al a ko solo ci xadiisu Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu wa an abi mu faqada rasulullah sallallahu alayhi wa Hamza hiina jaa annaasu min alqitaal fa qaala rajulun ra'aytuhu 'inda tilka ash-shujayraat fa lammaa ra'aahu wa ra'aa maa muthila bihi shahida wa bakaa fa qaala rajulun min al-ansaar fa qaama rajulun min al-ansaar fa ramaa 'alayhi bi thawb thumma jii'a bi Hamza fa sallaa 'alayhi ñu ne Seydina Jaabir ibn Abdillah dana Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa bi xare bi jeexee nit ñi ñëw xare Uhud ci toolu xare bi dafa jekki gisul Seydina Hamza di bàyte xam di ki nga xam ne ñoom ñoo bokk tamit daldi nàmp ci Suwayba radiyallahu anhu léegi mu daldi laajte ah ne anam ana kan gisu kenn gisu fi sama sama Hamza am benn saxaaba bu ne ko gis naa ko ci ngarab ay garab ngarab ay eh, garab yu ndaw yële gis na fii tilka shujayrat gis naa kooram foofu mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di ñëw gis li nga xamante ne nii moom la kooru Seydina Hamza gis gaa yi daal di koy décapité ñu dégg euh, xol bi ni muy ni ci xol bi ni muy kiiwe mooy jooy wabakaa mu daal di jooy fa qaala rajulun am de fa qaama rajulun am ku jóg ci waa lamsaar yi daal di muur Seydina Hamza fi eh, kooram benn yére ñu indi ko yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy julle ñu ne waa jumhur dangeen doon laaj dangeen doon laaj dangeen doon laaj dalil beneen dalil la ñu ne leen ana beneen dalil ñu ne am nañ beneen dalil boo xamante ne ni muttafaqun alayhi la bu seydina Uqbata ibn Aamir al-Juhani radiyallahu anhu seydina Uqbata ibn Aamir mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam pour gàttal mu ne yeneen mu ngi xadis bi muttafaqun alayhi la imaam al Buxaari ak imaam Muslim ibn al Hajjaaj na ko noonu moom yow Nasaa'i ak ñooñu solo nañ ah mu ne yeneen ci maaley saab saab moom Seydina Uqba ibn Aamir mu ne yeneen ci maaley saab saab dafa jullee ci waa Uhud huit ans après mooy huit ans huit ans après xare Uhud yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal dinay jullee waa Uhud keroog mooy bi muy waaj a génn àddina mu daldi dem dafa jóge Medina dem ba Uhud daal di leen jullee moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah ñu ne beneen a ngoog ñu ne leen ah loolu ngeen am ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet bokk na ci suñu dal yi li ñu ñun ma ma'shar al ahnaaf xadiis bi nga xamante nii imaam alxaakim moo ko solo ak imaam ibn maaja ak imaam at-tabaraani ak imaam al-bayhaqi rahmatullah ala al-jamii mu jaar ci yoonu yazid ibn abi ziyad mu jële ci miqsam an ibn abbaas radiyallahu anhu ah, ñu ne foofu noonu kën yonent bi alayhi salaatu wassalaam salla ala qatla uhud ñoom dañoo jullee jullee na ñi nga xam ne ñoo génn àddina keroog Uhud ah ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet am nañ beneen jële ci Abu Malik al-Ghifari ta xadis boobu mu ngi ci marasilu imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi ah mu ne anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala qatla Uhud ashratan ashra fi kulli ashratin Hamza hatta salla alayhi sab'iina salaa ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam jullee na keroog ñi génn àddina Uhud par dix dix dix par dix dix mu ne ci diis yu ne Seydina Hamza da ci doon bokk comme niñ ko gisoon ci riwaay imaam Ibn Ishaq bi loolu it ci see ay seeni argument la bokk mooy riwaay imaam Ibn Ishaq boobu nga xam ne dafa amoon rupture imaam Ibn Ishaq dane kenn ci suñ kii ñoo moo ma nettali ci mbokkam yi boroom xam-xamu mbokkam yi mu jële ci Miqsam an Ibn Abbas radiyallahu anhu ah, mu ne amara rasulullah bi Hamza fa sujjiya bi burda thumma salla alayhi wa kabbara sab'a takbirat thumma utiya bil qatla fa yud'una ila Hamza fa yusalli alayhim wa alayhi ma'ahum hatta salla alayhi thnatayn wa sab'ina salaa ñu ne bokk na ci suñu argument yi riwaaya imaam ah, euh, Shaykhul ahlu siyar wal maghazi imam Muhammad ibn Ishaq rahmatullah alayhi wa anabi ñu ne xadis boo xam ne mu ngi ko jëlee ci mu ngi jaar jëlee ci Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu mu ne keroog Yonent mi alayhi salaatu salaam Uhud dafa digle Seydina Hamza ñu daal di koy muure benn mantu ginnaaw gi mu jull mu kàbbaar mu jullee ko julli ci kàbbaar ci yoon sept kàbbaar ginnaaw gi ñuy ut ñuy jël di indi ñu génn àddina keroog ba mu julli soixante-douze fois yoo xam ne la julli ci naa xam Hamza bokk ci yooyu yépp voilà léegi ñu ne bon yéen est du ngeen yem foofu du ngeen yem man ngeen a yem foofu ah, ndax yéen euh, bon seen kii dañoo xaw a bari ñu ne bàyyi ñu dolli leen benn benn rek léegi ngeen xam ne suñuy wax sànniwuñu ko benn lañ leen di dolli wala bu ngeen bëggee baaxe leen ñu rek ñaar may leen ñu ñaari dalil ñu leen dolli la ngeen xam ne ñun lii ñu wax nii noonu la ñu ne leen bismillah ya ma'shar al wa man tabi'akum ñu ne xadiis seydna abdullah bi bi nga xam ne moom la imam ahmad ibn hanbal solo te yow tuddoon nga ko fi ah tuddoon nga ko fi te mu jaar ci Ata ibn Sa'id ku ko jële woon ci woon Hammad ibn Salama jële ko ci Ata ibn Sa'id mu ne mooy hadith Seydina Abdullah ibn Mas'ud boobu te mu ne woon yonent mi alayhi salaatu salaam ci gàttal jullee na ñu ne loolu ñun suñu dalil la léegi beneen biñ leen di ñaan nag te fa la ñuy yem euh, euh, mooy xadiisu abi salaam di benn góor ci euh, kiiwu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam saxaabaa mi ñu ne mooy Abu Salaam moo ko jële ci benn góor Abu Salaam moo ko jële ci benn góor ci saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam Abu Salaam moo ne an rajulin min ashaabi nabi ñu ne eh, xadiis boobu imaam Abu Daawud moo ko solo raxmatullah alayhi as-Sijistaani yaa subhaanallah xoola presque xadiis yi ñu wax yépp moom moom moom moom presque yépp la solo mooy imaam Abu Dawud as-Sijistaani mu ne xoola Abu Salaam ne dafa jële ci benn góor ci saxaabaa yonent bi alayhi mu ne ci waa Juhayna mu am benn waay euh, ci jullit ni doon topp ci xare bi dàq benn yéefar léegi bi mu ko dóoree benn jaas daldi dal di koy moy mooy waa yi dafa dafa dafa dóor jaasi waa yi mu moy léegi dal boppam dal waa ji moom ni dóor mu affaire bi dal mujj ko dal mu génn àddina bi mu wat bi mu daanoo yonent ma lay saar-saar ne jullit ñi axukum yaa ma'sharal muslimin neen dem leen ngeen xool seen mbokk mi yéen mbo yéen yéen mboolum jullit ñi nit ñi gaaw dem ci moom ñu dem fekk ne génn na àddina ñu ne yeneen ci maaley sarsam daal di koy lëma daal di koy sàng ak ci yéreem yi ak deretam yooyu wa salla alayhi wa dafana mu jullee ko ba pare denc ko fa xaalawu ñu ne ko sahaaba yi radiyallahu ne ko ya rasulallah a shahidun huwa ñu ne yeneen ci maaley sarsam mais kii shahid la ñoom leen di jaaxal xam nga lii na nga mooy le fait moom du waajee ko rey mais moom moo rey boppam mais mooy waaji la doon dóor waaji far mu mu mu dalu ko affaire bi retourné wu contre moom mu génn àddina léegi ñu ne ko ah yonente mi alei satu mais kii shahid mu ne leen naam wa ana lahu shahid man maay seede loolu ci kanamu boroomam ah léegi nag ñu ne kon yéen euh, waa jumhur ana lan ngeen di tontu ñu ne ñu ne la la noo yow taxawal yow bala ngaa wax waa jumhur kay am na ñoo ñu fi tuddaloon beneen wax am na beneen wax boo xamante ne nii tuddoon nga ko xanaa danga koo fàtte beneen wax boo xam ne danga ne woon këne moom la riwaay la buñ jële ci imaam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi muy wax boo xam ne foofu dane te te moom la kii wax euh, euh, nan la tuddati yaa subhaanallah man de fàttan imaam Ibn Hazm voilà imaam Ibn Hazm imaam Ibn ta yow loolu la wax mooy que ne gaa ñi ne ñi ne euh, non ku ku buñ ko jullee baax na bu ñu ko jullee wulit garaawul mooy ne daal mbir yi daal moom bu ñu ci def baax na. waa ñooñu a ah, ñoom léegi ñoom ana seen ana ana ana lan mooy lan mooy seen dalil ñu ne la ñoom seen dalil mooy xadiis bi nga xam ne imaam an yi moo ko solo indi na ko ci al-Kubra indi na ko tamit ci sunana rahmatullah alayhi imaam an yi mooy xadiis nag boo xam ne bu wér la même bu dee ne ci al-Kubra imaam nasaa yi dafa xaw a dafa euh, junj di wax ne mbir mi dafa mel ni xadiis bi mursal la mais bi mu ko indee ci euh, mooy bi mu bi tënk moom la mooy sunan an-Nasaa'i bokk la bu mag bi boobu noonu waxu ci dara mooy wax jam waxoon ci al-Kubra indiwu ko te loolu xadiis la boo xam ne bu wér la insha allah mooy kënee lu wér léegi ñoom ñu ne loolooy seen dal ñoom imaam Ibn Hazm ak riwaaya bi ñu jëlee ci imaam Ahmad boobu mooy xadiisu seydina Shaddaad ibn Nahaad radiyallahu anhu benn saxaaba la woon ndax ibn abi Ammaar moo moo ko jële ci Shaddaad ibn Nahaad dékkoon benn saxaaba mu ne anna rajulan min al mu ne dafa am benn waay ci ci kaw kaw yi koo xamante ne nii dafa ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa amana bihi wattabaa mu ñëw gëm yonent bi aleyhi benn kaw kaw la topp yonent bi aleyhi summa qaala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam uhaajiru ma'ak man quitté naa sama dëkk fa ma jóge sama village ba damay ñëw ngir gàddaay ànd ak yow fii ci Médina léegi yonent mi alayhi salaatu salaam di koy dénk jullit ñi lenn ci saxaabaam yi dénk leen waa ji comme que doxandéem la fi mooy ne dëkku fi ci kaw gi la dëkk daal di ñëw gëm tu ba pare ne yonent mi alayhi salaatu man damaa gàddaay si ci yow laay des léegi nag yonent mi alayhi salaatu bon après mu dénkaane ko kii mooy jullit ñi mbokkam yi. mooy na ngeen ko euh, toppatoo fexe ko yor fexe daal nekk ak moom nekk bu rafet yëgal ko ne ci seen biir la bokk yooyu léegi euh, moom waajooju noonu radiyallahu anhu kaw kaw boobu Seydina Shaddaad ibn al-Haadi ne radiyallahu anhu nee na bi mu defee loolu léegi nag benn xare am am benn xare bu am moom mu dem yonent bi aleyhi salaatu salaam dem mu ànd ci nee nañu daal di am butin de guerre bu bari léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di séddale affaire yi ñu daal di koy jox wàllam mooy wàllam bi mu am tëram ci butin de guerre bi ndax nee na moom moom ci geer bi keroog guerre bi li mu doon def mooy dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon défendre ginnaaw jullit ñi ba bu leen benn noon jóge ci ginnaaw moom looloo doon mission wam dafa bokkoon ci ñi nga xam ne looloo doon seen mission ci xare bo léegi nag bi yonent bi alei satu xare bi jeex mu ñëw jox joxu ne jël leen paar bi ngeen jox ko waajooju noonu ñu ñëw fekk ko fi mu toog daldi ku ne ko lii de euh, mooy sa cër ci butin de guerre bi ñu am tey ci xare bi mu ne mu daal di jël affaire bi jël jël jël part biñ ko jox mu ñëw ba ci yonent bi alayhi salaatu jël ko dox ba ci yonent bi alayhi salaatu ne ko ma hada ne yonent bi alayhi salaatu mais lii lan la lii nii ñu may jox ne yaa ma ko jox lii lan la moom xamu ci loolu moom. xamul ne ay wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumus moom yooyu xamu ko moom moom yooyu xamu ko xamul ne yëg ne lépp lu ngeen xam ne dangeen koo màng. ci xare yëg leen ne buur yàlla moo moom moo moom euh, kii bi xumus bi un cinquième ci ghazwatu Badr mu ñëw ne yonent mi alei satu salaam ne lii nii ñu ma jox ne yaa ma ko jox lii lan la yonent mi alei satu salaam ne ko lii dama la ko man maa la ko sa part la bu ma la sa part la ci butin de guerre bi bu ma la jox mu ne ko maa ala hada tabantuka walakinni tabantuka ala an ar ala an urma ila ha huna wa ashaara ila xalqihi ala xalqihi bi sahmi fa amuuta fa adxula al janna mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam man nag topp mën a ngir lii de sama dëkk bi sama village ba ma jóge ñëw gëm la nekk fii gàddaay ak yow di xare ak yow topp ma la ngir bu guerre amee may ami butin déedéet loolu to taxul ma topp la man li tax ma topp la lenn la man li tax ma topp la mooy ñu ma xare ànd ak yow ci yoonu yàlla ñu jël xeej daldi ma koy sànni ci put mu fa asaara mu mu mu def signe put bi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko ñu jël xeej sànni ma ko fii nii fii sama put ji fa amuta bu ko defee ma dee fa am xolal janna ma dugg àjjana man looloo ma tax a ànd ak yow mais du butin yoo xam ne moom lay am ci sa xare yi ngay def yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne in tasduq in tasduqi llaha yasduquk ne ko boo sa wax ji nga wax de ni lii wa tax boo dëggoo ak sa boroom sa boroom dina dëggu ak yow mooy ne gis nga boo lii lii nga wax bu dee ne nii nga ko gëmee te lool nga gëmee fas ko def ko sa borom de dina la may li nga wax mooy fi nga ne fa lañ lay jam fa lay jam ni génn àddina dem àjjal lool xam nga lii mas nañ ko fi tudd mais yàgg na as-sidqu mas nañ ko fi tudd tuddoon lii mais bi ixtisaar ci gàttal lañ ko tuddewoon nee na moom seydina Shaddaad ibn al-Haad radiyallahu anhu mu ne fa labisu qalilan thumma nahadu fi qitaalil adu nee na ñu toog tuuti mooy ne ci même xare bi la dañoo xare gaa yi ñu gañe quartier Juhayna bi mais après fi ñu kiye ba def ba euh, joxewaat affaire yi joxe ba def euh, partage butin bi après dake xare bi gaa yi pareeguñu woon ñu songaat gaa yi léegi ñu demaat songaat yéefee yi fa utiya na nabi ñu indi waa ji ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk kon mu génnaat yoxmalu ñu ngi ko ñu ko ñu ngi ko yenu di ko indi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne qad asaabahu sahmun haythu ashar mu ngi gis nga xeej bi ab xeej moo ko dal fi mu tegoon baaraamam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii laa bëgg ku ma fi jam xeej ma génnaat dina dem àjjana foofu fim teg baaraam bi foofu lañ ko biñ ko ndee loolu foofu la xeej bi ne waaw bi ñu ko indee yonent ma lay saar saam ne ahu ahu ne kii nii ngeen ma indil mooy ki doon wax sànq mooy kaw sama euh, mbokk moom kaw kaw bi fi ñëw moom la moo nekk nii qaalu na'am ñu ne ko ah kay moom la de yonent bi alayhi salaatu salaam ne sadaqa allah fa sadaqa allah dafa dëggoo boroomam boroomam may ko li may ko li bëgg ku dëggu ci li nga ne sa borom fekk la ci loolu la lool nga wolof loolu lay wax jàppal rek tëba fekk baax na li ngay def baax na jàppal lool la yonent bi alayhi salaatu salaam nekkal ci li nga bëgg tey ñaan yàlla te góor góorlu ci waaye sadaqallah dafa dëggoog boroomam mu xam ne kii lay laysa bi minal minal ladina yaquluuna xilaafa ma yafaaluun bokk la ñuy wax lu wuteeg li ñuy jëf mu dëggoog boroom bi ci ñaan shahaada googu wax fii bu nga xam ne foofu la koy dal suñu boroom dëgg may ko loolu fekk ko ci loolu mu ne summa kaffanahu nabi yonent bi alayhi salaam ginnaaw gi nag mu daal di koy muur mooy li euh, ñuy euh, muur ko comme ni ñuy muur aji néew aj néew ci yéere yonent bi alei satu salaam yéeréem fii jubbati nabi ci yéeréem moom yonent bi alei satu la jël daal di koy daal di koy daal di koy sànj mu ne summa qaddamahu fa salla mu ne yonent bi alei satu teg ko ci kanam ginnaaw bi mu ko defalee loolu lépp sàng ko ci yéere boppam teg ko ci kanam fa salla alayhi mu jullee ko mu ne fa kaan fii ma zahara min salaati mu ne bokk na ci li feeñ ci yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu koy jullee ñaan gi mu fa ñaan dane allahumma hadha abduka xaraja muhaajiran fi sabili fa qutila shahidan ana shahidun ala dhalik yonent bi alayhi salaatu salaam ne ah, allahumma ee eh, yow sama borom hada kii tëdd ma koy jullee man sa jaam de kii de abduka moom sa jaam kaw kaw bii tëdd sa jaam la radiyallahu anhu xaraja muhaajiran dafa génnoon nag di gàddaay fii sabilika ci saw fa qutila ñu rey ko mu nekk shahid ana shahidun ala dhalika man alayhi salatu wasalaam seede naa loolu maay seede loolu ay waay jële waay ci affaire am baax na ëpp na baax ci affaire am ëpp na baax allahu akbar li ko may nag mooy as ndax moom yahdi ilal bir day jëmali ci ci miiw te al bir yahdi ilal janna bi bir cay jàam jana lay yóbbu dëggu bir bir àjjana looloo am ñàkk dëggu fujur fujur naar mu jeex ak kàccorte la la kàcc di yóbbe te foofu safara la la jëme wal iyaadu billah kon ah, imaam Ibn Hazm nag ah, léegi ñu ne ñun nag looy mooy suñu dalil mooy ne yeneen ci ma sa san jullee na ko te gis nañ yeneen xadiis yoo xam ne muttafaqun alayhi la yoo xam ne dañu julleewul gaa yi kon nag loolu day wane ne loo ci def baax na léegi nag ginnaaw bi nga xamante ni nag ci lañu indi dalil ñu ne léegi ni ñuy def affaire bi mooy nii pour régler affaire bi ndax pour régler doo ñetti situation yi ndax ñetti wax la yu ci même kii bi day xaw a compliqué léegi dañuy bàyyi entre jumhur ci maalikee yi shafi'iyya yi xanaabila yi ak seen digganteeg lan xanafiyya yi bu ñu toppatoowee loolu ana kan la waxam gën a dëgër ak lu tax ba pare nag ku gën a foofu kenn lay des mooy nga imaam Ibn Hazm ak riwaay bi ñu jëlee imaam euh, imaam Ahmad léegi booboo ciy des léegi nag ñu door a mën a tàqali loolu nag pour mën ci génn nag ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha waaye kon waxtu wi nag dafa jot gis nga xeer yi ni mu guddee. wallahi fiq fiqul fiq non l'islam moo neex mooy ne mooy ne lii oh, wax ju ne daa am fu mu tegu way way nañ jàngalee ñun ñun wolof na suñuy wax di wéeru ci lu dëgër xoolal rek ku ne loo wax xadiis nga teg léegi nag pour def li ñu wax noonu mooy départage xool lan moo gën a dëgër ci wax yi ak yéen waa jumhur léegi lan ngeen di tontoo xanafiya yi ñoom seeni dalil dafa bari de te yéen ñaar ngeen indi ñu ne loolu du ci dara garaawul incha allah comme que yow amoo temps tey nee nga bàyyi ba bii di ñëw nañu joxe ndaje dox daje ëllëg incha allah moom kay waaye waaye bu jiw wa jeexul jógu fa incha allah baal ba bii di ñëw rek bu ko defee ñun dinañ la dinañ fexe indi ay tontu ci waxu suñu mbokk yii suñu soppe yii xanafiye yi li ñu wax dinañ ci indi ay tontu wan leen ne ñun nag malgré tout nag sopp nañ leen lool waaye nag suñu wax moo gën a dëgër insha kon nag nañ dox daje nañ leen dox daje joxe daje ba ëllëg insha kon nag tëjël tëjël tëjal tëjal yow léegi yow tëjal bii di ñëw ñun ñu ñu commencé